min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wa tis'iin ba'dal mi'atayn wa an buraydata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xurmatu nisaai almujahidina ala alqaacidina ka xurmati ummahaatihim ma min rajulin min alqaacidina yaxlufu rajulan min almujahidina fi ahlihi fayaxuunuhu fiihim illaa wuqifa lahu yawma alqiyaama fayaxudu min xasanaatihi maa caa'a xattaa yardaa summa altafata ilaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala maa dannukum rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah waaw muy indi xadis bu mujj nag suñu chapitre bi tey insha allah la ñuy tëj suñu euh, tom bi muy tom soixante-neuf tom soixante-neuf insha allah lii mooy suñu dernier jataay suñu dernier xadis bala ñuy dugg ba léegi kutub kitaabul umuur al manhi chapitre bi teg woon te ñu junjoon ko bi weesu ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi chapitre deux cent quatre-vingt-onze baabu tahrimil xalwa bil ajnabiyya xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille six cent vingt-neuf mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yaxluwanna ahadukum bimra'atin illaa ma'a dhi mahram walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bu mujj muy xadis mille six cent trente Abdullah mu ne wa an Buraydata mu ne xadis bi mu ngi koy jëlee saxaaba boo xam ne mooy Burayda yàgg nañ ko fi ibnul Husayb al-Aslami radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xurmatu gis nga ormaay nisaa'il mujaahidiin mooy ni mu xaraame sanctuaire ñoŋal gu yàlla ñoŋal xaraamal nit di leen jege ci di ut ñoom ak ñaaw kéef di jëm ci wàllu sëyëg yooyu ak bi am bànneex booy am ci ñoom yàlla tere ba àgg ba ci gën a kawe mooy njaaloog ñoom gis nga lool ni ko borom bi xaraamale muy jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo dem xare ji bàyyi seeni soxna ci ginnaaw soxna yooyee seenu xaraam bu mu xaraam alal qaaidiina ci ñi nga xam ne demuñu xare ji ñu ngi ci dëkk bi toog gis nga ka xurmati moo yem képp comme ni seen yaay ñoom ñi toog xaraame ummahatihim seen nday yi di leen xaraame ñuy ut ci ñoom plaisir ak tamit di njaaloog ñoom noonu képp la ko borom bi yemale allahu akbar mu ne ma min rajulin amul benn góor min al qa'idina ci ñi nga xam ne ñoo dëju demuñu xare ji yaxlufu mooy mu nekk ci ginnaawu remplacer rajulan benn waaye min al mujahidina fii ahli mooy kenn dem xare ji ah ba muy dem mu ne la ah, diw man de comme niñ ko gisee dama war a dem ci xare bi ci guerre bi njaboot gi nag mu ngi sama gannaaw yow laa ko dénk lépp loo xam ne daal lu ma waroon a taxawu ci dundal leen wala yoo xam ne ñoom mënuñu koo amal seen bopp boo ma ci mënee taxaw loolu de laa lay dénk waa ji ne waaw mu ne amul ak benn góor ci ñooñu nga xam ne ka gan ka ka dem jihaad dem xare gi ci yoonu yàlla lañ wax de bàyyi seen soxna ci ginnaaw moo xam benn wala ñu bari yow nga wuutu leen fa yaxuunuhu amul dara looy def nga nga nga ko mooy nga tromper ko fiihim ca njaboot gam la bàyyi ca soxnaam ya fexe di leen charmer walla di ko charmer moom femme bi saa booy ñëw ni ngay solo solo yor parfum yi kii di ko di ko fa ba faam ngeen mujj séq lu xaraam illaa lu dul kookee wuqifa lahu yawmal qiyaam bésu penc dinañ ko taxawal waqifuhum innahum mas'uuluun moom ci lay ci lay bokk taxaw loolee leen la alquran wax ñii dañ leen di questionner moom dinañ ko taxawloo illaa lu dul wuqifa def nañ ko taxawal yow lahu ne ko taxaw taxawloo ko yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba fa yaxudu léegi waa lu muy def bañ ko taxawalee fa yaxudu ñu def mujaahid ka demoon jihaad yi waa ji tromper ko ci ginnaaw trahir ko waaw léegi muy jël min xasanaatihi ci baaxam yi fi indi moom moomu fa too toogoon trahir ko ci famille wam masha borom bi danaan ko jëlal lu la neex ci ay kii indi na fi ah, eh, tiyaabaay julli tilaabaay woor tiyaabaay umra tiyaabaay aj tiyaabaay nangam dox mbokk baaxoon ci waajuram waaye moo la trahir yu a ji xoolal lu la ci soob nga jël lu la neex carte blanche la ko yàlla jox te fekk doyalul neewul doyal naa borom bi dina ko arrêté waaw day jël ci baaxu waa ji ko trahir masha Allah ko soob hatta yarda ba kera moom mi moom mi trahiroon gërëm Burayda nee na radiyallahu anhu summa iltafata ilayna rasulullah yooyu saa sam bi mu waxee lool mu geestu xool ñu nañu fa qaala mu ne ma zannukum mooy lan ngeen yaakaar est ce que yaakaar ngeen ne kooku bu ñëwee ci yu baax yi ñaar lay jël ñaar yu baax daal di bàyyi waa ji la naan tungaañ boo mooy tuur waa ji nag après mu am problème ak boroomam day mel ni muflis ka rek bam laa yéene kan mooy muflis fi ah saaba yi ne ki nga xam ne moom lañ saisir mooy ki ñàkk ak yooyu nga xam ne daa amoon par affaire yi mu mujj këlbatewu ci kaw mu ne mooy ki nga xam ne de amul alal amul doom amul dara laa dirham lahu wala diinaar amul amul amul xaalis ci ci pièces yi ñuy amee alal or wala xaalis dara amu ci dara mu de déet al muflis mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg yoneen saa sam neneen mooy ki ñëw yowmal qiyam indi na ay julleek woor ak yooyu yëpp indi na ko rek waaye qad shatama hada waaye nag daf ab tooñkat la woon gàññi na kii Eh, tuur na deretu diw daal dinay eh, mooy tooñ na ay tooñaange yum def wa safaka dama hada wa axada maala hada toje na alalu jàmbur alalu réew mi wala ñeneen wala kenn wala am mbooloo nee ko tungaañ sàcc léegi léegi nag bu ko defee nan lay def mu ne ñuy jël ci ay yu baaxam di fay gaa yi bu ñu leen fayee ba ñu doyal te moom te te non bu ñu leen fayee ta ak yam yoreel gaa yi gaa yi créancier wum yi te da leen a war a rembourser des ñoom ñu ngi fi des na te li yu baaxam yeex na ñu jël yu bonu ñooñee di ko suuf ginnaaw gi ñu dugal ko safara kooku mooy ki nga xam ne mooy ki perte dëgg mooy almuflis mooy ki ñu saisir kooku lépp mooy lu baaxam lépp la ñu saisir keroog gaw malxi kii nii bu moytul ñooñ lay bokk parce que waa ji buy jël yeneen saa xam ne lu ngeen yaakaar mooy lan ngeen yaakaar day na foog ne waa ji buy jël day jël dina ko fi bàyyil dara ah? yaakaar ngeen ne da ngeen di ah <laughs> lu muy def dina ko fa bàyyil dara wóoru na bu mënee jël lépp lépp lay naan tungaañ yóbbu ko waaw mu ne rawaahu soloona xadis bi muslimun al imamu abul husayn muslim ibnul hajjaj hala al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ka ñu ne la déet hadis bi sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal indi ko ci ñaari bërëb musnadul ansar hadisu burayda al aslami na ko noonu beneen ahmad bi ko mais bii keneen moo ci doll comme hadis eh, eh, kii al imam abu dawuda as-Sijiziyu as-Sijistani yen na ko kitaabul jihaad baabun fi hurmati misaal mujaahidiin ala al-qaa'idiin waaye nag ko noon al-imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaawiyu an-Nasaa'iyu yen na ko kitaabul jihaad moom tamit hurmatu nisaa'il mujaahidiin ak ci buntu ba ci kitaabul jihaad man xaana gaaziyan fi ahlihi moom ñetti yoon ak man xaada ghaziyan fi ahli moom di ko tegale leen al imam Abul Husayn moom benn bërëb ke ko ni muy imam Muslim rahmatullah alayhi kitaabul imaara la ko di baabun <laughs> xurmati nisaa'il mujaahidiin haddasanaa moom kitaab lu bind waaye baat yi ñoom ku mel ni ñoom Imaam An-Nawawi ñoo ko ci def mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Serigne bi nga xam ne daanaka tout le temps nga dégg ko muy jëlee ci wa muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullah alayhi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 quatre-vingt-seize ci li gën a siiw am na wute ci dund ci juddoom ak ci génn àddinaam rahmatullahi alayhi moom lañ la la Waki' moom ci yoonu Makka bi ci la génn àddina rahimahullah an Sufyaan mu jëla ko ci sëriñam bi Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala rahmatan di hay génn àddina cent soixante et un rahmatullahi an Alqama ibni Marsad mu jëlee kuñ naan Alqama ibn Marsad di Alqama ibn Marsad Abul Harith al-Hadrami al-Kufi rahimahullah génn àddina la 120 rahmatullahi alayhi an Sulayman ibn Burayda bi frère bi keroog gisoon nañ frère am bi moom Sulayman gisoon nañ frère am bi keroog muy seexam bi nga xam ne ñoom ay seex lañu voilà ay <laughs> Sulayman ak Abdallah <coughs> Abdallah ibn Burayda ak Sulaymaan ibn da waxoon nañ la mooy ñooñ juddu woon rek jamonoy Seydina Omar Seydina euh, Omar nekkoon ak seen baay euh, léegi jàmb ñëw ne ah soxna si mucc na de mu daal di kontaan bu daal di koy libéré keneen beneen jàmb ñëw ne ko su mucc na mu ne ko am na ku la ci jiitu mu ne ko déet beneen doom la muy xaar waxul dara Seydina Omar ne looy xaar aca libéré ko moom tamit <laughs> mu daal di koy libéré kii mooy seex bi Sulaymaan la ak Abdallah Euh, ibn Burayda kii nag mooy Sulaymaan ñoom ñaar ñëpp ay juge la ñu woon gane àddina la quinze ci xilaafa sayyidina Umar ibn al-Khattab ginnaaw gàddaay yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi génn àddina la cent cinq rahmatullahi alayhi hmm? waaw Allah al aslamiyul marwaziyu al qaadi comme frère bi abdallah léegi rahmatullahi alayhima an abihi mu jëloo ko ci baayam di buraydatu ibn al husayb ibn abdillah ibn al haaris ibn al a'raj ibn sa'd voilà abu abdillah ñi ne abu sahl ñi ne abu saasan ñi ne abu al husayb al aslami al basri basra la newoon ah, newoon na kuufa tamit ne woon na Marwa tamit radiyallahu ta'ala anhu moo tax Marwa la génn àddina moom Seydina Burayda ibn al-Husaybi euh, génn àddina la am nañu ne 62 am ñu ne 63 wallahu ta'ala a'lam an kon moom mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hurmatu nisaa'il mujaahidiina 'ala al-qaa'idiina ka hurmati ummahaatihim wa ma min rajulin wala da cee yokk wa wa ma min rajulin ah seetu nga riyaad bi ma min rajulin kese fii wa ma min rajulin <laughs> min alqaa'idiina yaxlufu rajulan min almujaahidiina fii ahlihi fa yaxuunuhu fiihim voilà fa yaxuunuhu fiihim illaa wuqifa lahu yawma alqiyaama fa yaxudu min xasanaatihi maa shaa'a hattaa eh, eh, eh, non fii dañ ne fa yaxuunu fiihim illaa wuqifa lahu yawma alqiyaama fa yaxudu min amalihi maa shaa'a mu jël ci ay jëfam yu baax yu bon fan yu bon lan la fay jële <laughs> mu jël ci jëfam yu baax waaye tiyaabaam maasha lu ko soob léegi yeneen saasaam ne leen fama zannukum waaw y waxul faba faltafata summal tafata loolu après la koy wax imaamu muslim mu teg ca suufam mu ne wa haddathani hadis bi nettali na ma ko ba léegi sama beneen sëriñ bale da moon haddathana nettali nañ bi haddathani nettali na man dong Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayriyu Abu Abdillah an-Naysaburiyu az-Zahidu al-Hafizu gane àddina vers les années cent soixante dix génn àddina deux cent quarante cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Adam mu nekk ñu nettali mooy nettali nañu Yahya ibn Adam di Yahya ibn Adam ibn Sulayman al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Zakariya al-Kufi al-Muqri'u gane àddina ginnaaw lay années cent génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent trois rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Mis'ar gis niñ ko gis mu ne nettal Mis'ar bi Mis'ar ibn Kidam Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi moom muy Abu Salama di Mis'ar ibn Kidam al-Hilali génn àddina cent cinquante trois am nañu ne cent cinquante cinq am nañu ne cent cinquante deux wallahu ta'ala a'lam an Alqama ibn Marsad gis nañ ko sànq an ibn Burayda muy Sulaymaan la du Abdillah léegi moom an abiihi mu jël ko ci baayam yaani bu nekk annahu qaala qaala yaani nabi sallallahu alayhi wasallam bi maana hadiisi Sawri léegi nag famaa zannukum bi bi mu tekki si woon mu ne wa haddathanaahu imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ne ne hadiis bi nettal nañu ko ba léegi Sa'id ibn Mansuur suñu sëriñ bi Sa'id ibn Mansuur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Usman al-Marwazi ak ñii ne non Taliqani la Balxi la Makki la voilà ndax daa woon Balx ginnaaw gi mu mujj nekk Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman fa la génn àddina moom Sa'id ibn rahmatullahi alayhi wa radiya anhu génn àddina li nga xamante ne nii mooy deux cent vingt-sept rahmatullahi alayhi léegi mu ne haddathana Sufyaanu nañ ko san muy bii nag du Sufyaan bële Sufyaan ibn Uyayna la kii ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki moom itam Makka la ne woon fa la génn àddina sax moo doon sëriñu wa al-Haramayni moom ak imaamu Maalik rahmatullah alayhi génn àdd gane àddina 107 génn àddina 198 ci mois an Qa'nab mu jële Qa'nab <coughs> Qa'nab a tamimi al-Kufi kañ la gën a addina kañ la génn addina gisuma ko imaam Abu Dawud nag eh, am na lu am solo lu wax ci moom mu solowee xadiis bi eh, moom ci yoonu xaanam bii la jaar dana xaddasanaa même Serigne bi ko imaam Muslim jële fii Sa'id ibn Mansour qaala xaddasanaa Sufyaan eh, après mu ne an Qanab waaw léegi an Alqama ibn Marsad daari ñëwaan ibn Burayda an abiihi léegi loolu nag imaam Abu Daawud ci suuf dane qaala Abu Daawud waaw léegi ñu ngi koy bëgg miin moom mooy imaam Abu Daawud ci sunan bi naan qaala Abu Daawud mu ne imaam Abu Daawud mooy boppam nee na kaana Qa'nabun rajulan saalihan wa kaana ibnu abi Layla araada qa'naban 'ala al-qadaa fa abaa 'alayhi wa qaala ana uriidu al-haaja bi dirhamin fa asta'iinu 'alayhaa bi rajulin qaala wa ayyunaa laa yasta'iinu fii haajatihi qaala axrijuni hatta anzur fa uxrij fatawaara qaala Sufyaan baynama huwa mutawaarin id waqa'a alayhi albayt famaat allah mu ne qaanam nii imaam Abu Daawud di préciser ndax léeg-léeg boroo xam dañ koy def mooy koo xam ne ku remarquable la quand même mooy euh, mu daal ci càllale bi mu daal di préciser kooku mooy kan ak tamit yenn ngëneel ak jaloore yoo xam ne am na Abu Daawud ne kaana qaanabun mii mu ne qaanab mii dafa newoon rajulan saalihan waaju baax la woon nag kii te ñooñ buñ la nee waaju baax c'est pas ay mujaamala ñun ñu nekk de raay leen te gannaaw yi waaw moom yaaram la kooku baax la ngam ñun moom suñu yos moom tekkiwut dara waaw ñun ku ñu ne baax la bi boo nga tegi wax jooju bu ci bàyyi xel parce que ëpp ci suñuy wax raggalante gannaaw kese la waaw léegi de sax gëmuñu ko dañ circonstance ak mbooloo contexte bañ nee rek moo tax ñuy wax ngir wax lu rafet ko kenn gënu ko ko ko ragal yàlla moo nangam mooy boroom xam-xam ba tax xam nañ ne xamul lu bari voilà moo baax xam nañ ci moom ay yoo xamante ne di ko di leen dénk jabootu yonent bi alayhi salaam di xeetam bi tax ñu dégg lool di dem ci diw te diw jaru ko yow boobu yaa leen wora ah. waaw ñii nag buñ nee ku baax la moom ba pare bind ko ci seen téere te ñeneen boroom xam-xam yi tamit dañoo attesté la même chose ñi ko xamoon ak ñi dund ak moom ak ñeneen ñi dañoo xamoon ni mu doonoon moo tax Sufyaan ci boppam mi nga xam ne moom moo jële hadis bi ci moom Qanab euh, xam na ko bu baax Ibnu Uyayna mu ne <clears throat> moom nag ku baax la woon mu ne wa Qanab ibnu Abi Layla mu ne Ibnu Abi Layla da ko doon da koo soxla woon benn kilifa la woon. boo xamante ne daa amoon ay poste yoo xam ne gars yi dañ ko koy yu mën a joxe ak ñoo xam ne ñoo ko koy taxawul léegi araada xaanaba naan alxada dafa bëggoon xaanab nekkoon juge waaw dafa nekk mu nekk juge voilà fa aba ah, ko lool de man duma ko mën a def <laughs> ah non nekk lan juge loolu kay man moom baax na <laughs> waqaala mu ne man man nga xam ne damay bëgg ab aajo jaajo damay am aajo ci dërëm di di sukkandikoo nit ngir mu dimbali ma ci Ibn Abi Layla ne ko mais ana ci ñun moonul sukkandikoo ci ay aajo ñun ñëpp am aajo tamit dañuy soxla ku ñu ci jàppale mooy da koy jox lay boo xam ne ngir daal lii daal mu ko bëgg a jox mooy viens tu deviens le juge te koo matoon de am na compétence am na lépp moo tax Ibn Abi Layla daal di koy proposer affaire bi te bu dee Ibn Abi Layla bi mooy Ibn Abi Layla boroom xam-xam bu mag bi euh, rahmatullah alayhi euh, bi doon dund ak ñoom imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhim euh, moom daa nekk koo xamante ne moom boroom xam-xam bu mag la woon te xanaa moom lay doon sax parce que Kuufi la woon Kuufa la ne woon Ibn Abi Layla boobu la mooy en njiit yi léeg-léeg dañuy am confiance te tamit dañuy am ay sëriñ yoo xam ne boroom xam-xam yoo xam ne yoo nekk ak ñoom léegi bu ñu bëggee yenn poste yi joxe ko wala am ñu taxaw fenn dañuy leen di laaj seen consulter leen léegi ñoom soit ñoom bu dee ne ñoom fekk na am na ñu leen jox ñu xool ci ñi ñu xam te ragal yàlla tam am compétence bi ñoom ñu proposé ko lool la Ibn Abi Layla Kuufa la noon woon xanam mii tamit Kuufi la léegi mooy foofu lañ ne xam nga Ibn moom ak ñoom. Euh, kii euh, imam Abu Hanifa ñoo doon dundandoo ñoom ñoo ne woon kuufa foofu la léegi euh, léegi nag mu ne ko <coughs> mu ne ko non yii euh, man man damay am man xaanam nga xam damay am aajo ci dërëm li may def mooy dama ciy dëpp sukkandikoo diw dit ngir mu jàppale ma Ibn Abi Layla ne ko waa ñun ana kan ci ñun moo dul am <coughs> moo dul sukkandikoo ci ay aajoom ci kenn ci ñun mais loolu lay la bu mu doon joxe ngir daal yi daal <laughs> te ñu maa bàyyi rek bien du bien ministre yi sëñ bi monsieur le président <laughs> consultation yi ñuy waajal kii voilà premier ministre nangam ñuy former le gouvernement <coughs> demandé woo defoo dara ñu woo téléphone ne ah waaw kooku euh, waaw lii de c'est monsieur le premier ministre monsieur le président moom waxoon naa la woo approché la pour proposer la le ministère le poste du ministère de affaires étrangères wala le poste du ministère de l'éducation bi jëm ci njàngale mi yooyu ngir nga yor ko et eh, eh, mais nga ma kii rek nga nga joxe <laughs> lay eh, man de loolu dina xaw a diis ci man man de loolu léegi comme yu mel noonu rek léegi nag xaanam ne bi mu waxee loolu ne léegi fa axriju nii ne waa léegi man maa ngi ñaan xatta anzuru mooy ngeen permettre ma ma génn daal mooy dem ba xool ci mbir mii nga ma proposer daal xool est-ce que finalement lu may nangu la wala déet mais xolam moom bëggu ko woon léegi fa mu génn waaw mu génn fa uxrija ñu génn ko permettre ko mu dem fatawaaraa mu dem daal di nëbbu mooy ñu jekki gisuñu ko quoi fatawaaraa gisuñu ko waaw léegi bi nga xamante ne nag gisuñu xaanat qaala Sufyaan Sufyaan bi nga xam ne taalibeem la woon jëlee na ci moom xam-xam ne baynamaa huwa mutawaarin bi nga xam ne ci la nëbbu noon mooy dem këram dégguñu ko kiiwuñu ko id waqa alayhi al bayt néegam ba daal di wadd ci kawam fa maata mu daal di faatu waaw mu daal néegam ba wadd ci kawam mu daal di faatu ndeysaan rahimahullah waaw <coughs> waaye comme Ibnu Umar rek radiyallahu anhu ba ko Seydina Ali bëggee def gouverneur Sham mu ne <laughs> yaa amiral mu'minin dama lay ñaan rek ak jege ñaale gi ñu kii ak yooyu lépp seetal keneen nga bàyyi ma mu ne ko yow mi yaay dem mu dem ci grand ci féeram bi Hafsa di soxnaa yoneen saa salam ne ko ah amirul mu'minin de Seydina Ali yow Hafsa man Abdallah ibn Omar la bëgg a def gouverneur Sham loolu man ah loolu de bëgguma koo nekk tey ngaa dem wax ak moom mu xool la ci ngir teggi loolu décision boobu mu jëlaat ko bañ koo kii Sayyidatu Hafsa wax Sayyidina Ali Sayyidina Ali ne non moom mooy dem moom mën na ko na dem <laughs> Sayyidina Omar daal di génn daal di dem Makka <laughs> mooy dañ leen di. jox poste yooyu nga xam ne Sham ak mu ne mukk waaw wute nañoo gaa yi koy chercher boobu xam nga ñooñu wute nañoo gaa yi koy chercher mu jaral leen waaw gouvernement bu bees bi ñu war a créer ñu dem outil sëriñ <coughs> waaw ngir ñenn ñi ay sëriñu bu xaaba rek naan ñaanal ak yooyu dara joxe fa ay cinquante mille weexal nangam ak nangam ay xërumkat lañ kese ay ay ay njibarkat ngir ah, gouvernement bii ñuy def nañ leen ci ñu bokk ci wala bu doon ci lañ nekkoon ñu war ko renouveler ah yal na buñ génn joxe yow yow dara xewagul yaa ngi commencé di perdre xaalis ci sëriñ soo xam ne ñoo lay gëmloo ne ñoom seen li ñuy def xalwalla loolooy tax yow nga des sa poste wala nga am poste wal iyaazu billah kon xaana ba ngoog rahimahullahu taala kon moom imam Abu Dawud rahmatullah alayhi loolu la wax ci xaanam nii nga xamante ne moom la imaamu Sufyaan eh, daal di jël hadith bi muy qaanab loolu moo tax kii al imaam az-Zahabi ne urida ala al-qadaa fa abaa bëggoon nañ ko mu nekk juge mu bañ na mu ko waaw moo tax eh, imaam Abu kii Ibn Uyayna kaana thiqatan xayaara ne kii ku ku la woon ku baax woon a ngongo akbar kon kon wa haddathana imam Muslim danoon wa haddathanahu hadis bi te nettal nañ ko léegi ngir fama zannukum moo ñondi fii ci Qanab wa haddathanahu mu neta hadis bii de nettali nañu ko kan eh? Sa'id ibn Mansur qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Qanab gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala an Alqama ibn ibni Marsadin gis nañ ko sànq bi hadha al-isnad yi ci càllale bi fa qaala nee na foofu nag dane fa xud nee na dinañ ñëw léegi imaam Abu Dawud kaddu yi mu ko indee mu ne foofu da ne fa xuus jëlal min xasanaat yi borom bi danaan waa ji nga xam ne dafa dem jihaad yi ka ko waroon a wuti sa gannaawam daal di koy trahir nee na dañ naan ko fa xuus jëlal jëlal waaw min xasanaat yi maa shitta jëlal ci ay yu baaxam yi fi indi lu la soob jëlal tiyaabaam jël ci lu la soob nee na faltafata ilayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaal fa ma zannukum mu ngi nii xoola imam Abu Dawud ni nga xam ne noonu la ko ëndee rahmatullah alayhi ah <laughs> ah moom comme même càllale comme imam Muslim Sa'id ibn Mansur wax nañ la sa Sufyan an Qanam an Alqama ibn Marsad an Burayda an ibni Burayda an Burayda radiyallahu an abihi bo radiyallahu anhu Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anil jami' qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hurmatu nisa'il mujahidina ala al-qa'idina ka hurmati ummahatihim wa ma min rajulin min al-qa'idina yakhlufu rajulan min al-mujahidina fi ahlihi illa nusiba lahu yawm al-qiyamati fa qila lahu mooy bu la nee mu léegi dane ormaay jigéen yi nga xam ne mooy jigéen ñi dem jihaad yi ah, ci yoonu yàlla ñooñu orma bi ñu am ci ña toog ak ñoom nekk ak ñoom ca dëkk ba day mel ni ormaay yi seen nday ñoom ñoo ñooñee góor ñoo ñëli am mu ne amul benn góor boo xamante ne ci ñuy toog koo xamante ne nii yaxlufu day dina wutu rajulan min al mujahidina fi ahli illa nusiba lool mooy mu fa xaanahu comme niñ ko gise fee mu daal di koy tromper waaw ca faamam ba mu bàyyi gannaawam Hmm. wala tamit njabootam eh, mu détourné leen daal di leen daal di koy tromper mu ne lu dul ne illaa nusiba des na ko sampal lahu yawmal qiyaama mooy dañ koy sampal taxawal ko waaw acca <coughs> waaw daal di koy mooy taxawal ko rek moom trahir man bi waaw fa lahu léegi nag ñu wax waa ji nga xamante ne mooy mujaahid bi mujaahid ba demoon ka génnoon ca jihaad ga kii trompe ko hada qad xalafaka fi ahlik ñu wax ko ay yow ngaw gàcc gu rëy ca yawmal qiyaam ja hada gis nga kii qad xalafaka fi ahlika moo la wutu ci sa gannaaw ah, xalfa la xalfa la moom moom <laughs> fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaa waaw waaw xalfu moom mooy wutaakoon bu bon <laughs> moom moom duñu duñu xalaf gu baax xalf la xalf xalfun ada adau salaa lañ njëkk a def yonent yu baax yi bañ fi jógee ña leen kii moom lañ njëkk a def mooy dañoo doyadal julli wattaba'u shahawaati topp seeni bànneex fa sawfa yalqawna ghayya kon nag dinañ dem safara sañ naan ghayya wal iyaazu billah aadana allahu min al xizlaani léegi mu ne kii kii hada qad xalafaka fi ahlika kii mooy ki la trompé woon sa ginnaaw ci sa njaboot fa xud kon jëlal min xasanaat yi ci ay yiwam ma shi'ta lu la soob faltafata nee na ci la gesto ilaynaa ci ñun rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ma lu ngeen yaakaar waa yaakaar ngeen ne dina desal waa ji déedéet tus la ko dul desal danaan tungaañ lépp léegi nag mu dugg ca muflis ga <laughs> wala iyaazu billah parce que kii moom daa def lu rëy waaw yemul ci sàcc lii moom moo gën a rëy ndax or may boroom mbokkam boo dafa dem ci yoonu yàlla ngir ci yoonu yàlla pare ngir joxe bakkanam ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya bàyyi laaj njabootam ci ginnaawam joxe bakkanam ngir kaddu yàlla féete kaw kéefër ak neen bàyyi laaj soxnaam gannaawam nga ñëw amoo dara looy def ngay charme soxnaam ba daal di tëdd ak moom ba naa njaaloo ak moom wala nangam ak nangam wala iyaazu billah kooku moom kooku moom lii rek mooy payam